Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñu ngi dellu si ci al muawwidataani euh, xëy na jotaay bi wees sax waroon naa mën a jeex waaye dafa fekk ne dañu dafa am maanaam partie bi nga xamante ne moom moo ci des te bokk na ci partie yi gën a am solo mooy jax-jaxal yi nga xamante ne moom la seytaane yi di def mooy minal jinnati wan naas alladhi yuwaswisu fi sudurin naas minal jinnati wan naas maanaam nga xam te ne ñoom ñooy jax-jaxal ci dënnu nit ñi moo xam jinne yi lañ wala boog nit ñi lañ euh, loolu gisoon nañu ci jotaay bi weesu jinne yi euh, seen catégorisation maanaam façon jinne yi existe am na beneen catégorisation boo xamante ne gisaguñ ko boobu dinañ ci ñëw insha allah taala ci suñu jotaay bi ci eh, balaa ñuy ñuy ñuy tëj ci yenn xeetu jax-jaxal yi seytaane di def souvent euh, dina ñu gisoon nañ donc catégorisation jinne gisoon nañ tamit parfois yenn signes yi nga xamante ne mooy manifesté wu su duggee nit maanaam nan lañ koy xàmmee ak tamit euh, nit ki nan lañuy xàmmee ne jinne bii ko dugg maanaam ab yéeféer la wala bokk ak yahuud la wala nasaraan la wala jinne bi ko dugg ab jullit la maanaam naka lañ koy xàmmee loolu gisoon nañ ko tamit suñ jotaay bi weesu Euh, mais bokk naa ci maanaam léegi ni ñuy détecté ne kii jinne daf koo dugg waxoon nañu euh, ne euh, jinne nit ma astaghfirullah maanaam jinne bu duggee nit am na léeg-léeg nu muy feeñee ci ay géntam voilà nu muy feeñee ci ay géntam comme par exemple te d'ailleurs loolu moyen bu gaaw la pour mu xàmmee ndax jinne bi daf kaa dugg d'abord pour quelle raison mu dugg ko est-ce que daf ko bëgg moo tax mu dugg ko te loolu moom mooy par exemple di koo xamante ne day faral di gént jinne bu jigéen mi bu dee góor wala góor muy gént jigéen muy gént jinne bu góor boo xamante ne day ñëw di foo moom di di nekk ku maanaam muy gis muy gént souvent benn jëmm joo xamante ne day faral di foo ak moom di eh, nekk moom ci ambiance bu neex léeg sax mu indil ko ay fleur wan ko ne ko voilà maanaam voilà yooyu noonu souvent loolu day tegtale ne euh, kii jinne ji ko dugg li tax mu dugg ko mooy da kaa bëgg léeg-léeg tamit comme euh, par exemple koo xamante ne par exemple surtout souvent nii comme jigéen bu dee par exemple jigéenu wolof mu gént di nekk ci ay espace bu mag comme ay wala benn place boo xamante ne ay place cinéma la wala yu mel noonu di gis ay ay ay ay nit ñu weex tàll maanaam ñëpp weex ñi ko wër yëpp maanaam te ay nekk ay góor souvent ñëpp nekk góor souvent c'est parce que loolu tamit mooy wane ne euh, jinne ji ko dugg maanaam euh, caaxaankat la maanaam ci yu noonu lay faral di nekk ak yu noonu par exemple nit koo xamante ne day faral di gis par exemple ngir ndox lu bari maanaam euh, di nekk ci biir ndox mi di nekk ci di ci foo di kii ak yooyu souvent c'est parce que jinneem ci ndox la ak yu mel noonu koo xamante ne day faral di gis par exemple koo xamante ne day sol dafay am karaw bu xaw a gudd tuuti di teg kuba kii kippaak ci bopp bi wala yu mel noonu mooy ne jinne ji ko dugg jinne yëwóot la wala boog muy faral di gént di nekk ci église lu bari ak yu mel noonu yooyu ci ay gént da ngay gis ne daf ci daf ciy feeñ wala boog koo xamante ne tamit bokk na ci li muy xamee ndax jinne ji ko dugg maanaam maanaam dina dakaa dugg waa wala déet mooy mu jugee par exemple mu bari lu muy gént di jóge ci kaw di daanu voilà yooyu wala ak ak yeneen ak yeneen yu mel noonu wala boog muy faral di gis ay ay animaux sauvages suy bëri par exemple lu muy gis ay muus wala ay xaj wala ay yenn animaux sauvages yi muy bëri lu mu leen di gént nii ñu koy song wala yooyu noonu lool day wane ni jinne yi dakaa song dakaa dugg mais li tax mu dugg ko mooy mooy dakaa mere maanaam soit daf daf dafa dafa dafa mer contre moom wala mu nekk euh, ku ko ku ko ku ko ku ko ko kuñ ko yabal maanaam kuñ ko xirtal ci moom maanaam yabal ko ko ngir njabar maanaam ñu jabar ko yabal ko ko jinne nag bu ñu ko njabaree bu njabaree nit bu ñu njabaree nit ba yebal ko ko souvent jinne jooju noonu euh, moom ci jëmm boppam lu ci ëpp day incapable maanaam day incapable ci génn maanaam day mel ni dañ ko forcer souvent sax da ngay gis même bu ñuy jàngal alxuraan di roqe ya waaju mel noonu jinne ji souvent parfois du mën a wax parce que moom ci jëmmi boppam dañ kaa noppiloo maanaam dañu dañoo tëj gémmiñ gi c'est-à-dire que bu boobaa il faut nga jàngal ko aayatu sihri yi maanaam mubtilaatu sihri yi aay yi nga xam ne dañuy yàq d'abord njabar aayee njabar gi ba pare maanaam ba ba loolu dañ d'abord ci moom mu mën a wax wala mu mën a yëngatu wala yu mel noonu d'abord ngay doo ko occupé nag léegi ci jinne ji génn maanaam euh, yooyu ay ay ay ay lay laaj yoo xamante ne souvent ci ci ci mel noonu lay bokk na ci léeg-léeg jinne bu duggee nit euh, muy faral di am yeneen caractéristiques yi muy am moom mooy par exemple muy bëgg di maanaam mu nekk ku ku ku bëgg gisoon nañ ko maanaam ku ku ku ku bari lu muy maanaam ku ku bari lu muy yéex a nelaw nga xam te ne day toog day mën na tëdd deux heures trois heures de temps du nelaw parce que tout simplement jinne bi da dugg maanaam da koy rek cekkuloo léeg-léeg bu fekkente ne nag day tegalee ay fan du mun na bañ a nelaw loolu waxoon nañ ne loolu li muy tekki moom mooy du benn jinne ko dugg ay jinne yu bari lañ moo tax dañuy awonte maanaam moom moo tax muy mën di toog ay fan yu bari bari du nelaw léeg-léeg soxla lekk du soxla naan du soxla dara mooy comme waa jooju ñu la doon eh, eh, kii eh, tonton Thiam ñëw nettali woon ko yàgg na loolu yàgg na ah ne daf fee ñëwoon fii ne voilà mais da gis paa bi. daanu lekk doonu naan doonu toon nelaw en tout cas ci li nit gis voilà doonu def dara te li ci yéeme mooy daf ni woon moom du dal fu amul jàkka loola taxoon mu ñu dalaloon ko ci immeuble bi nekk foofu jar na maanaam ngir yu mel noonu maanaam nga gis ne euh, euh, à l'époque sax apparemment euh, d'après li mu wax Abdou Diouf sax tellement ci woon na ko quoi Euh, ak kii woon na ko palais parce que tellement que waa ji ci bëti nit ñi ku yéeme la woon voilà ku yéeme la woon maanaam du lekk du naan du nelaw du dem wanag du def dara ci nit ñi def yëpp du ci def dara voilà di nekk ci jàkka ji parfois di dem di dellu ak yooyu ndegete jinne kese la du woon du woon dara dara dara dara loolu ab jinne voilà moo ko duggoon moo tax bi ko benn kii euh, na man Mansour Baro moo ko gis ne kii dara dalu ko lu dul jinne boo leen ma boole woon ak moom léegi benn guddi bu ñu fanaanee léegi léegi léegi lu yëpp dañ ci moom te gars yi dañoo foogoon ni nit ku kéemaane la ba mu duggee ba mu demee bañ ko yóbbee ci ci bi bi mu fanaanee ak moom bi mu xëyee ndékki la njëkk laaj waaw mais waa ji moom dëgg daal affaire yi maanaam lu gis ne ndekki na waa wax na dëgg c'est comme quoi ni ngay gisee ni seytaane di mën jël ay forme yu rafet maanaam di mën a nax nit ñi maanaam di leen di leen di leen di di voilà di leen ante maanaam di leen nax bokk na ci tamit parfois nit kii ni muy xamee ni par exemple ay jinne dakaa dugg nii euh, bokk na ci moom mooy lu fait que muy bëri par exemple lu muy bëgg di dem ci wanag wi di dellu si waat di dugg jëm wanag dellu si waat duggaat génn maanaam chaque lu ñu ne ñoxor njaay rek mu dem ci wanag bi loolu souvent euh, loolu tey tegtal na jinne dakaa dugg wala muy bëgg di nekk ci wanag bi di fa yàgg lool di fa def maanaam nga xamante ne moom bu xësee bu dugg ci wanag bi moom c'est boo gars yi waajal maanaam ku maanaam boo bu bëggee dugg ci wanag bi na ñëpp dem ba pare parce que sinon bu fa demee mais presque da mën na fa toog ay ay ay ay une heure de temps parfois jëm kaw euh, ngir ay jax-jaxal yu yu mu yu mu ko def mais loolu ay souvent ay jax-jaxal yu mu koy def la mais aussi c'est parce que aussi peut-être que rab bi ko dugg ci wanag yi la dëkk wala léeg-léeg bokk na tamit ci li mu koy cuwe mooy mu jékki-jékki par exemple di am ay xet yu koy xeeñ yoo xamante ne du xeeñ ñi nekk di ko wër mën na nekk xet gu neex mais lu ci ëpp xet gu naqari lay doon goo xamante ne da koy xeeñ ñi maanaam te du xeeñ ñi ko wër bu dee xet gu naqari nag souvent loolu li muy tekk mooy ni rab boobu ci ay sën la ak yu noonu léeg-léeg tamit euh, mën na nekk koo xamante ne lépp lu mu yaakaar wala lu muy lijjanti maanaam bu demee ba war a sotti rek affaire bi yàquwaat maanaam day dem ba nga xamante ne affaire bi moom daanaka ci dernier fiir bi la rek maanaam décision bu mujj bi affaire bi daal yàquwaat carrément loolu mën na nekk rab mën na nekk liggéey mais mën na nekk rab quoi bokk na ci tamit euh, mooy ne nit koo xamante ne souvent day wax ak ay nit ñoo day wax ak ñoo xamante ne ñi ñi nekk ci wetam gisu gisuñu ko maanaam day jekk day wax euh, di tontonteeg ñoo xamante ne ñi nekk ci wetam gisuñu ko loolu souvent ku muy dal nii am na yoo xamante ne ay waxtu nii mën nay dal ñenn ñi parce que dañoo bëri lu ñuy xalaat wala yu mel noonu mais bu fekkente ne moom ci boppam da ngay gis muy wax kooku mel ni day am ku koy tontu mu koy déglu bu paree bu paree waxaat ak yu mel noonu loolu moom souvent rab la yooyu rab a koy faral di def ci nit. te bokk na ci liy waral loolu souvent genre rab yooyu mooy ne nit ki comme niñ ko gisee woon ne rab bi day jàpp ne kii da tooñ comme par exemple mu sotti ko ndox mu tàng mu sotti fenn ndox mu tàng ci bu gaaw te waxul bismillah. wala mu mu tuur ndox maanaam mu dem eh, rek tuur ndox noonu ci mbedd mi wala yooyu te te te ñaanul ñaan yi nga xam ne moom la ñuy duggee ci wanag avant maanaam ndax jinne bi day tàmbuwu ko maanaam day ndax day jàpp ne dañoo dañoo daa waaj daa tuur ndox ci kawam voilà wala ci njabootam wala boog mu nekk koo xamante ne tey par exemple dafa dafa dafa dafa jékki-jékki rek di di eh, di eh, maanaam comme par exemple nekk ci wanag wi di jàng alxuraan wala yooyu noonu souvent yooyu da koy waral wala di sikar wala yu mel noonu ci biir wane bi maanaam di di di di am yenn di tari wala yooyu noonu wala di fa way nekk ci wane bi di way wala di wala yooyu loolu souvent day day day tax jinne yi jàpp ne da leen a da leen a fekk ci seen intimité attaqué leen yàq kii leen nangam nangam donc ñoom loolu mën na tax ñu jàpp ne da leen voilà yow da nga leen a perturber quoi et que euh, donc tooñ nga leen quoi parfois tamit mën nañ ne mën nañ jàpp ne tooñoo leen yow directement mais comme mënuñu laa lor maanaam ki ki ñu lor dafa am relation bu mu am ak ak ki de ci leen def maanaam loolu tamit day am maanaam comme nit ki ñoom mënuñu koo mënuñoo dal ci kawam ñu dal ci kaw jëkkër ji wala ñu dal ci kaw jabar ji wala ñu dal ci kaw doom ji wala ñu dal daw ci kaw juróom wala ñu dal ci kaw xaritam parce que jàpp nañ ne comme que kii mënaluñ ko maanaam bu ñu loreekee maanaam day mel ne lor nañ kii maanaam loolu tamit eh, da leen di faral di dal euh, bokk na ci koo xamante ne mais mais mais mais mandarga parfois yi gën a rëy tamit bokk na ci nii nit yi di xamee nit nit di ci tamit di xamee ne nit ki par exemple que ni ay rab da koo dugg wala ay jinne dañ kaa dugg mooy par exemple muy am feebar boo xamante ne naturellement maanaam médecin yi duñ ko mën duñ ko xam duñ ko mën a faj maanaam par exemple muy dem ñu koy ñuy xool lan la lu ko dal ñu ne comme li wolof yi da wax naan lii du feebaru tubaab wala du feebaru hôpital maanaam wala boog mu nekk koo xamante ne souvent bopp bi day faral di metti lu bari te bu méttitu méttitu bopp bi bu ñu xoolee amul lu ko expliquer voilà méttitu bopp bi amul lenn lu ko expliquer lu leer voilà day metti noonu rek voilà loolu souvent tamit eh, da koy day day faral wala boog muy am ay paralysie yi euh, momentanée maanaam yo voilà yoo xamante ne ay de temps en temps nii day am benn cër ci yaramam bu paralysé loolu souvent day day tekki nii rab bi maanaam dafa dafa dafa dafa dafay jaar ci cër boobu noonu parfois xam nga rab léeg-léeg du rab yépp ñoom ñooy ñëw rek génn ñëw rek mu jeex déedéet am na rab yoo xam ne dañuy ñëw dugg ci nit de temps en temps dañuy génn di dem mais di jëw dañuy ñëwaat loolu tamit am na am na ñoo xam moo tax façon yi rab yi di duggee nit ñi dafa wuute am na ñoo xamante ne par exemple euh, ñoom mas loolu la ñu almas mu de maanaam ka annama ah, ka annama yataxabbatuhu shaytaanu minal mas bi alxuraan doo di wax maanaam mooy seytaane laal gi muy laal nit ki dugg gi mu koy dugg wala boog ah, song gi mu koy song léeg-léeg mu nekk boo xamante ne comme almasu taa'ifi la comme ah, inna alladhina taqaw idha massahum taa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mublisuna wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsiruna comme li alxuraan di wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla ñoom su seytaane ñëwee maanaam seytaane parce que seytaane nit ki ak seytaane jinne yi dañuy lëkkaloo loolu dinañ ci ñëw tamit insha allah ba tey maanaam ñooñu bu seytaane bi ñëwee di laal leen maanaam dugg leen rek te zakkaru dañuy tudd yàlla. parce que justement seytaane bokk na ci li nga xamante ne moo koy bi carément ci mission am mooy ngay tudd yàlla sooy tudd yàlla moo tax bokk na ci lu tax alxuraan tuddee ko foofu alxannaas comme ni ñu ko waxee woon mooy koo xamante ne day dellu ginnaaw. maam day dellu ginnaaw soo ko perturber maanaam soo ko soo soo soo defee face ak moom euh, moom mu ne ñooñu nga gis bu ko defee fa isa mublisuuna seytaane daal di kuttusu maanaam seen yaakaar tas mbir mi lëbëjoo ci ñoom voilà euh, moom mooy euh, mu ne mais mu ne waaye wa ixwaanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma laa na waaye nag mbokki seytaane yooyu dina dinañu leen di euh, tubb maanaam dañ leen di yokk doole ci mbewte gi nekk te duñu gàttañlu loolu moom moo tax euh, ñu bari bëri am problème pour ak seen seytaane yi maanaam seen rab yi leen di dugg parce que dañuy am benn rab bu leen dugg mais day am euh, rab yu nekk ci biti qui fait ni nit ki moom bu bëggee faju loolu moom moo tax faj ku am rab bokk na ci li tax mu jafe mooy ne ki am rab moom léeg-léeg buy faju day foog ne moom amul benn lu mu war a jouer ci mbir mi alors que mbir mi demee wut noonu parce que moom il faut muy tudd yàlla lu bari par exemple buy lekk muy wax bismillah lu muy lu muy def muy tudd turu yàlla zikkar yi nga xam ne moom la par exemple yent bi sallallahu alayhi wasallam di jàngale suba ak ngoon ñu koy def bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi noonu mu koy def suba ngoon ak yeneen ak yeneen wala muy jàng ay ayatul kursi yu suba bi ak ngoon gi ak yu mel noonu parce que loolu day tax loolu mën na bañ a éliminer jinne bi mu bi nekk ci moom ci saa si mais jinne yi nekk à autour maanaam day day tere connexion bu mu am ak ñoom ce qui fait ni moom day neex day neex a faj après mais su fekkente ne moom it day toog noonu rek sàgganu rawatina jigéen ñi parce que ñoom la gën a bari lu muy daal parce que. dañuy sàgganu ni ñuy soloo du du du du du du du boole kook ñuy faral di nekk ci ay jotaay yoo xamante ne ay caaxaan daf koy bëri rumbulement yi ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp day waral maanaam jinne di am occasion keneen ki ci biir yow loo mën a def ba nga xamante ne kooku pour battre ko la maanaam pour pour pour pour pour mu arrêter pour mu génn la ñi ci biti yow maanaam luñ mën def kooku tamit ñi ci biti ñoom kew kenn defu leen dara ñoom ñooy ñëw di di yokk kooku wa ixwaanuhum yamudduunahum fil xayyi ñoom ñoo leen di tëbb ci mbewte gi loolu point bu am am am solo la ci pour nit ki faj ay rab yu yu am yu ne ci moom voilà mais su fekkente ne li ngay sol du baax jotul euh, doo tudd yàlla Euh, faf li rab yi bëgg ngay def mooy musique beeg caaxaan yi ak yu mel noonu mais kooku pour nga faj ko mais c'est extrêmement difficile daanaka kooku bokk na ci ci ci gën a jafe faj wala daanaka voilà bokk en tout cas dana jafe faj trop loolu tamit beneen point la euh, am na léeg-léeg dugg yu ñuy dugg nit ñi tamit Euh, léeg-léeg mu nekk dugg goo xamante ne en fait day maanaam euh, kii lay doon wax mii lay doon almastul wax mii lay doon maanaam mooy psychologiquement la waa ji jàpp ne te boobu bokk na ci gën a dangereux mooy psychologiquement lay jàpp ne moom daa ami rab loolu nag souvent day faral di dal ñu nekk ci yoonu yàlla wala yooyu noonu maanaam moom ci boppam amul rab rab amul rab mais euh, ñi nekk autour de moom maanaam ñu bari ñu muy fréquenter wala ñu muy nekkal dañoo amee rab ce qui veut dire ñooñu noonu ñoo koy maanaam rabu gaa yooyu ñooy ñoo ñoo koy ñooy dugal ci bopp bi ne saa waay yow it da ngaa am rab maanaam malade imaginaire lay doon maanaam koo xam ne. ci imagination moom dafa am ay rab yu ko dugg ak tamit peut-être yoo xam ne daf ko ci kooku nag parfois muy gën a dangereux parce que kooku mënoo ko faj parce que lu tax maanaam il faut moom mu convaincre boppam que am na loo xam ne su ko defee rab bi day dem wala rab yi ko kii dañuy dem maanaam mu convaincre ci loolu su ko defee moom suy def loolu rek dangay gis rab yi dañuy dem maanaam maanaam ima maanaam comme maladie bi maladie bi c'est juste imaginaire affaire boobu ci loolu lay dañee benn mbir jàpp leen ko nit munul di sikar wér ñun suñu wérd bi ba pare ay rab di ko sonal munul nekk loolu parce que tout simplement euh, di wala muy jàng jawaratu kamal wala yooyu ba pare rab yi di ko sonal loolu munul nekk su amee rek c'est parce que la plupart du temps zikki bi rab bi wax mii la maanaam mooy masul waa wax mii boobu la mooy ne ci biti la ñuy ne def ci bopp bi ne yow da ngaa ami rab et que mu am ay comportement yu muy am effectivement kooku parfois sax ee eh, eh, kii symptômes yi koy dal parfois muy gën a garaaw sax symptômes yi dal ñeneen ñi rab yi kii dëkk par contre mën nañ ko liggéey takk rab bi ci biiram mais rab boobu du am jàmm ci biir nit ki même bu dee dinay jéem a kii yooyu mais du am jàmm ci biir nit ki lu tax parce que zikkar wird bi zikkar dafa ànd dafa am ismullahi al-azam ci biir te ismullahi al-azam boobu mënta dëkkaale ak rab maanaam mënuñu dëkk mënuñoo dëkk à moins que mu nekk rab boo xamante ne frek maanaam dëkkul ci nit ki day génn de temps en lay ñëw jéem am lu mu def demaat parce que loolu tamit am na mooy loolu mooy la ñu tudde almasul aaridi maanaam mooy laal maanaam dugg gi seytaane di dugg ci nit ki mais sauf que euh, par moment la quoi maanaam day da koy gaaral rek quoi mais mu mais dëkkul ci moom alors am na ñoo xamante ne rab bi daa dëkk ci ñoom nekk même membre ci ñoom souvent maanaam nga xamante ne day mel comme day dëkk ci bopp bi wala mu dëkk ci loxo bi wala mu dëkk ci tànk bi wala mu dëkk fenn ci yaram bi wala mu dëkk ci bët yi wala mu dëkk feneen ci yaram bi parfois sax day nekk maanaam jëmmu maam membre ci bopp nit ki ci boppam maam ci nit ki ci jëmmi boppam maanaam day bokk ci nit ki am na moo tax mu am ñoo xamante ne seen rab yi leen dugg par exemple dañuy mën di euh, comporter woo de telle sorte que nit ki du mën a xàmmeti ay waxi boppam ak yi jëfi boppam par rapport ak rab bi maanaam te loolu souvent nag ci sexru tafriq lay amee maanaam mooy dëddale maanaam bu ñu njabaree nit ki njabaru dëddale boole ko ak rab bu dugg ci moom souvent ci loolu lay amee maanaam nit ki day mën di xuloo ak ak ak jëkkëram wala jabaram wala di di di di di di am comportement yoo xamante ne moom ci jëmmi boppam du situer responsabilité am tellement que rab bi dafa jaxasoo ak moom. maanaam rab bi day day day day am ay moment yoo xamante ne day wax ak moom léeg-léeg mu génn mu noppi. bàyyi ko mu continuer léeg-léeg moom bu gisee ne affaire yaa ngi waaj a wu mu jëlaat le dessus def wax li muy wax def li muy def ainsi de suite maanaam souvent voilà kooku tamit day faral di am am na tamit ñoo xam xamante ne noon la noon la leen rab yi di def donc dangay gis ne euh, seytaane yi maanaam ñoom amuñu benn objectif moo tax li Alxuraan wax inna seytaana kaana lakum aduwwan mubiina seytaane vraiment dafa nekk pour yéen vraiment noon bu fés noonu bu fis fis bu leer voilà noon bu leer a leer euh, kon bu ñu gisee loolu dañuy gis tamit ne euh, lu bari bari bari ci pexe yi seytaane di def surtout rab yi bu ñu nekkee ak nit ñi mooy dañ leen dañuy dugal seen bopp waswaas yi comme li alxuraan di wax na moo tax mu indi foofu min sharril waswaasil xannaas allazi yuwaswisu fii suduurin naas gis nga maanaam ci yàlla musal ñu kon ci mbonu ah, ki nga xam ne mooy kii aji jax-jaxal gu metti yi ah ba pare nekk ki nga xamante ne dafay làqatu mais day dellu ginnaaw saa yu amee lu ñëw maanaam pour pour pour pour pour contrecarrer ko day dellu ginnaaw làqatu mel ni néew fi soo noppee mu dellu si waat soo arrêté mu dellu si waat moom mi nga xam ne day jax jaxal ci xolu nit ñi parce que mooy mu ne ci jinne wala ci ci ci nit ñi mu ne jinnati wan naa si da gis ji ci boo xamante ne euh, bu ñëwee ci nit da ngay gis daf koy perturber souvent fi mu ëpp lu mu koy perturber mooy ci jaamu yàlla rawatina ci buntu laab mais loolu noonu léeg-léeg mu nekk rab bi seytaane jën jinne def ko mais léeg-léeg du jinne a ah. léeg-léeg nit ñi ci boppam la moo tax mu ne minal jinnati wan naas parce que am na nit ñu mel noonu am na nit ñoo xamante ne parce que lan la te pourtant li ci gën a yéeme mooy ci buntu xam-xam lay jaare xam nga seytaane dafa yéeme dinañ ci ñëw ci buntu boobu maanaam Euh, ni muy fi muy jaar nit ki souvent buntu yi muy jaaree nit ñi bokk na ci bunt boobu mooy buntu xam-xam maanaam mooy dalay jàngal ne la lu bari bari da nga leen di dégg man ñu bari dégg tase naa ak ñoom ñuy ñuy wax wax ju mel noonu ne man avant dama daan jàpp tranquillement bu ma demee ci wanag bi dama daan génn tranquillement ak yooyu mais bi ma commencé intéressé wu ci sama diine di commencé jàng fiqh yi wala di ki jàng téere yi fiqh yi wala yu mel noonu ci laa commencé bi am jax-jaxal maanaam mënatumaa jàpp jàpp lu jub mënatumaa euh, wala boog damay am ay dut yu bëri bëri wala bu ma demee wanag wa mën naa faa yàgg lool parce que damay ragal ne am naa sobe gu des ci man wala sobe génnagul wala nangam nangam parce que li ko waral mooy buntu boobu seytaane daf ciy jaar lu bari bari te bunt xam-xam la seytaane dafa am ay bunt yu bëri yu muy jaaree nit ñi mais yu bëri bi parce que dafa multiplier lu tax parce que bëggul bàyyi nit ñi ñu am benn benn porox ndollu gu nu jaar ngir rëcc te nag il faut pas ñu compter ci moom pour mu def ko maanaam euh, en quelque sorte pour résumer te loolu moo dal jullit ñi moo leen dal ak yeneen yi na seytaane nit ñi mais aussi moo dal ak seytaane bu mag bi mais aussi ak yeneen seytaane jinne yi maanaam mooy lan mooy tey ñun ñaar bu buñ dee xeex man mënuma la reprocher ne yow ni ngay dóoree dafa metti te danga ngaa soxor ci say dóor non loolu man mënuma la ko reprocher parce que lu tax parce que dañuy xeex bu fekkente ne yow da ngay dóor te da nga soxor c'est de bonne man tamit maa war a dóor bu baax di fente fexe ba sa dóor bu ma dal mais may fayu maanaam loolu man maa war a essayer loolu te nag bu ñu xaar mukk iblis ak gàngooram maanaam di nu yërëm ci bunt boobu loolu moom di ko yaakaar walla nga koy xaar vraiment nax sa bopp la surtout Iblis ak ngàngooram ñoom ñoom ñooy ñi ñu dul yërëm mais ci dara ñun kay ñoo war a xool nan la ñuy def ba te benn affaire tamit am na nga bàyyi ko tranquillement moom mooy moom mooy alag na la Iblis moom loolu lay tekki maanaam seytaane nga bàyyi ko moom tranquillement doo ko sonal ci dara euh, nga ni doo ko provoquer comme ni ñuy waxe li muy tekki mooy yow jouer nga sa maanaam signé nga décret bi wane ne yow alku nga ba faw maanaam yaa si yaa ko signé euh, gis nga bu ñu xoolee am na yenn réew yi. dañ leen di wax ne yéen da ngeen di yor arme nucléaire da ngeen di kii il faut ngeen désarmer wu ngeen di ni désarmement bi processus bi def leen ko ñooñu noonu suñu ko defee maanaam désarmer wu day tax noonu yi leen doon wax naan leen désarmer wu leen pour ñu am ja pour ñépp am jàmm ñooñu ñoo ñëw dal seen kaw après maanaam ñooñu ñëw dal seen kaw loolu gis nañ ko gisati ko gisati ko alors que ñi dëgër bopp. ne maa bañ désarmé wu ma damay wut arme bi comme yéen ni ngeen ko amee léegi lan ngeen ci gis jàmm lan am jàmm gu rëy rëy lañ am parce que ak lu mënti xew ci kaas rek la nit ñi di toll. way no c'est que gars yi da ngay waaru instant bii nii ñooñu wóoruñu ay kii lañu civilisé wuñu parce lu tax parce que ñoom nee nañ arme bi moom faaw ñun nit daan ko am comme yéen ni ngeen ko amee. moo tax nga gis ñeneen ñi ci des yeneen réew yi ci des ci xultu rek lañu ne fa la ñuy yem bu ci amee kenn ku ci xaw a muus sax moom mooy ñëw daal ni boo man léegi damay juboo ngeen foog ne Corée du Nord su amutoon arme bi ngeen foog ne négociation dina am ak moom mais non rajaxe nañ ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ba ñuy fàtte régime boobu régime boobu kenn dootu ko tuddati. maanaam loolu exemple la rek comme ñun ak seytaane bis bu la gëmloo ne non seytaane xam nga bàyyi ko tranquillement bul def dara toogal fi nga toog nangam nangam bul kii bul résister nangam loolu mooy eh, dalay alak rek mooy mooy ne moom ci boppam yow contrat bi tax moom yow nga alku yow contrat boobu yaa moom yéen ko signé ndoo ko signataire nga ci mbir mi yow moom moom yaa mu signé kon loolu du pexe bi loolu du buntu rëcc bi léegi euh, bu lay jax-jaxal kon ci wàllu diine bokk na ci fi mu lay jaare mooy perturbation yu bari yim lay defal ci sa njàpp booy dem wanag ak yu mel noonu parce que objectif am lan la objectif am moom mooy nga xaddi benn moment nga sonn parce que dafa am mbir moo xamante ne pour nga résister ci day jafe maanaam ànd ak engouement tout le temps tout le temps tout le temps tout temps engouement bi du deñ mukk loolu dafa jafe day am benn moment dalay xaddi lool nga daal di xaddi mu daal di am li nga bëgg li mu bëggoon mooy ngay bàyyi ponk diini yi par benn par benn par benn ba nga da jékki-jékki rek nga bàyyi nga bàyyi lépp te deneen bi ci des moom mooy ci julli bokk na ci fi lay duggee mooy ci julli mooy da lay gëmloo ne la julli te xalaatoo mënta ne wala soo tàmbalee julli mu xalaat loola leneen nga nekk ci leneen di nekk ci leneen di nekk ci leneen ba ne asalaamaaleykum bett sa bopp maanaam da ngay bett sa bopp ne sëlmal nga rendre compte que <laughs> ah ndekk dama dama doon julli lu tax parce que moment bi ngay julli yow génn nga julli bu yàgg yàgg dem nga fi marché bi wëlbati ko ñëw dem ci hôpital bi dem nga Élysée dellu si waat ah, dem Sénégal ñëwaat dem yow fu ne dem nga fa bi nga naan assalaamu alaykum rek ci ngay rendre compte que ni mais ndekk dama doon julli loolu daa bokk ci seetaan ni muy def maanaam pexe euh, ci ci mooy ci waswaas yi jaxal gi du la bàyyi en fait il faut nga comprendre ko lool du la bàyyi euh, beneen bi ci des moom mooy dalay jax jaxal ci say ci say xalaat say doxalin seen mbir yi am na ci yoo xamante ne tuddoo nañ ko jotaay bi weesu masa masalan projet boo bëgg a def dalay dalay bàyyiloo beneen projet bi nga dugg ci bii bu bii demee bay waaj a jeex ba nga xamante ne yow dugg nga ci carrément rek mu daan lay xalaat loo ne la beneen a ko gën bàyyil bii nga bàyyi boobu dem ci beneen sa mbir du toog mukk même da ngay gis nit ñoo xamante ne mënuñoo toog ci benn dëkk bu ñu dëkkee fenn bay waaja toog bay waaj a installé wu rek seytaane waxaat leen dem leen feneen nga daal di laxasaat dem boo demee bay waaja toog rek mu ne la laxasal demal nga demaat nga dem bay waaja toog mu ne la laxasaatal dem maanaam yow du la wax mukk maanaam du la bàyyi mukk nga installé wu de manière pérenne de manière claire jamais voilà wala boog benn léegi da am benn liggéey booy wut ba bëgg ko boo boo ko amee. waa lekkal lekkal boo demee ba ba ba ba ba liggéey bi bay bay waaja bay waa ba ba am liggéey bi nga bëggoon rek daal di toog mu daal ne la non mais est-ce que finalement liggéey bii doo changer liggéey nangam nangam kiiwal wala changer domaine xam nga affaire yi foog nga soppi nangam nangam nga daal di changer. nga dem bay waaj mu ne la non mais en fait xam nga bii nangam tamit aussi xam nga affaire yi nga daal di changer yow après finalement doo xam sax ana lan moom moo taxoon mu soppi loolu yooyu yëpp yow doo xam. doo ko xam léeg-léeg tamit ay jax-jaxalam fi muy ñëwee mooy daf lay gëmloo ne la moom da lay protéger maanaam dalay lay gëmloo ne la moom. yow bépp mbir moo dugg rek moom dana ciy génne da gis sax ay nit yu lay waaj tooñ wala yooyu yu lay tooñ nii wala yu lay pexeel nga gis musiba yu bari di leen dal mu gëmloo na le na moom mooy moom moo lay sax mooy boo lay protéger par contre dafa am rek benn mbir boo xamante ne moom lay laaj te mbir moom yow daa bëgg nga di ko ko jox soo bëggee di am jàmm maanaam da lay gëmloo loolu yooyu yëpp ci jax-jaxlam yi la bokk waaw da ngay gis même boo amee wërsëg sax mu gëmloo na la sa wërsëg gi nga am yépp maa ko waral jamais jamais jamais mu gëmloo na la yàllaa ko waral euh, fi xamante ne bon en fait domaine boobu domaine la boo xamante ne maam boo ci ci doom dafa bëri dafa rëy en fait dafa rëy dafa yaatu domaine bu yaatoo yaatu la mais ñu tënk li nga xamante ne moom mooy léeg-léeg seytaane yi noonu la ñuy faral di def maanaam euh, ay pexe la bon seytaane bu mag bi laay wax sax iblis mais ak gàngooram ndax du la moom rek nekkut comme ñu ko gisee yenent bi sallallahu alayhi wasallam nettali nañoo ne nañ parce que jinne yi bon ñu ñëw d'abord ci catégorisation catégorisation yi euh, ci tënk après ñu jàll ci procédé wu seytaane yi maanaam ni muy def Euh, dafa bokk ci façon jinne yi daf ci am ñoo xamante ne euh, euh, bu mooy mooy mooy yi ñu waxoon maanaam daf ci am ñoo xamante ne ay jullit lañ comme ñoom niñ ko wax wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna am na tamit wa anna min ah, ah, minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidra maanaam ñun dafa am ci jinne yi ñoo ko wax jinne yi ko doon wax am na ci ñun ay jullit comme noonu la amee ñoo xamante ne maam yu jullit yu wommatu mais noonu la amee ñu dëng noonu la amee ci ñun ñu sell minna saalihuuna wa minna duuna zaalika am na ñoo xam ne selluñu du tout ay yoon ay yoon yu wutale mais même jinne bi nga xamante ne dafa sell maanaam jinne dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy raw rawxaani yuuna yi ñoom ñooy kibaaru awliya minal jinne ñooñ dañ leen di tuddee ak rawxaani yoona mooy wàllu yu jinne yu mag yi euh, ñooñu ñooñu moom beneen catégorie lañ parce que ñooñu boo seetloo ñooñu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo doon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay saxaaba jinne lañ euh, ak ñenn ci wàllu yi am na ñenn ñu ci yàlla may ñu ñu gisanteeg ñu mel noonu wala ñu nekk ak ñu mel noonu mais ñooñu dañu raar mais même julli jil waxoon naa la que euh, terrain bi nga xamante ne ah foofu la ñu ne maanaam jinne yi nga xamante ne ay jinne yi euh, maanaam ñu nekk ci terrain bu verte bi ñu nekk ci terrain bu verte bi maanaam ci beneen suuf si ñooñu dafa amul léeg-léeg lu ñuy def mooy ñooñu boo nekkee ñoom mooy na ngay gis na ne oh, diw daa ami jinne day da lay liggéeyloo ay jinne yi day def loolu loolu moom foo ko déggee nit kooku moytu nit ku jara moytu ngoog xattaa ba jinne yi jullit lañ buñ naan diw borom jinne yi gaa yi di di di di di ko taggee loolu mooy waajooju ku jara moytu parce que souvent boo xoolee jikkoy waajooju di nga gis ci moom mu nekk koo xamante ne dafa bari lu muy wax ci boppam maanaam lu mu bari lu muy utiliser première personne du singulier man mii dama lii am na lii mën naa lii te dinaa def lii maanaam dafa bari lu muy utilise lool ak rëy da ko yomb ba pare beneen chef daa gaaw a gis boppam maanaam jàpp na ne moo gën ñépp te ñi ci des xamuñu dara te duñu dara buñ ñu xamoon dara dinañ mën a ànd ak jinne yi comme moom ni muy àndeek ak ñoom beneen bi ci des booy bokk na ci mooy ay waxi caaxaan ay mboosóor day fari di day faral di bëri lu muy nekk ci ñoom parce que jinne yi justement dañoo bëri ay mboosóor maanaam ay waxi caaxaan ay ay futilité quoi ci yu ñuy ne moo tax da ngay faral di gis souvent nit ku mel noonu day bëri lu muy waxtaanee waxtaan bu amul njariñ match bi euh, stade bi film bi euh, kii clip bu bees bi euh, kii maanaam day bëri lu muy faral di waxtaanee yooyu ak ay mbir yoo xam ne amul njariñ maanaam boo toogee moom da ngay seetlu ne presque da ngaa perte sa temps xataa mbete day woote woo diine mais da da ngay seetlu ci nit ku mel noonu même bu dee day woote woo diine ay waxam du am spiritualité li gën a rëy lim la mën a wax mooy ay affaire jinne su paree ci loolu mënu laa wax dara ci wàllu yàlla. voilà maanaam lim la mën a impressionné rek mooy euh, capital intellectuel bi mu am ci côté jinne yi. loolu rek la la mën a impressionné parce que ñu bari ci nit ñi xamuñu ko mais buñ ci génnee ci loolu da ngay gis ne spirituellement parlant ci wàllu yàlla ci wàllu àtte yi diine yi wala yu mel noonu xamuñ ci lu bari. et que beneen affaire dafa am mooy jinne yi wax naa la ne la comme nit ñi lañ mel globalement cest à dafa am ci ñoom ñu baax am ci ñoom ñu bon am ci ñoom ñoo xamante ne euh, xel mu rafet lañ am am ñoo xam ne xel mu ñaaw lañ am am na ci ñoom ñoo xamante ne. dañoo bëri pexe am ci ñoom ñoo xamante ne xëy na ñoo gën a tranquille wala yu mel noonu am na ci ñoom ñu iñaan am ci ñoom ñu soxor mais ma ci biir comme jullit nit ñi niñ mel sorewuñu sauf que xelu nit moo gën a rëy xelu jinne par contre jinne xelam boo koy gam-gamle maanaam globalement mooy comme xelu xale yi xale bu am ay deux ans trois ans gis ni xel mi mel moo tax ngay gis souvent muy bëgg di di am yenn comportement yi par exemple di bëgg di di jël yëfi jàmbur foog ne moo ko moom daf cee war a voilà maanaam jinne day faral di mel noonu moo tax ngay gis muy dugg ci nit ki bu duggee ci nit ki même xataa jinne jullit la nga wax ko ne ko saway li nga def baaxul moom mu jàpp ne non parce lu tax parce que nanga comme xale bu ndaw ni muy mën a jëlee yëfi jàmbur nga naan ko noo delloo ko yëfi jàmbur la moom du comprendre lu tax nga koy wax mu delloo ko noonu la jinne di mel tamit parfois maanaam xel mi du ñor noonu day am manquement boobu mais am na ci nag ñu wutee ñoo loo xel moomu am na ñu gën a rëy xel tamit mais ki nga xamante ne dafa am euh, dafa nekk jinne bu bu bu bu jullit ñooñu noonu léeg-léeg maanaam ci suuf soosu ñu ne parfois dañ fay envoyé ay inspiration mooy ñoom tamit parce que dañu foog ne waswaas ci jinne yu bon yi rek lay jóge mais parfois day jóge tam ci ñoomi nga xamante ne nit ku ku kooku noonu day mel ni ku am ay ouverture spirituelle day mel ni ku am ay ci wàllu ci wàllu diini wala ci wàllu spiritualité en tout cas ñoom dañ koy ubbil buntu boobu ba pare bàyyi ko nag di ko di ko envoyer ay ay signaux ay xel ay xalaat de telle sorte que nit kooku soo ko waxoon ne ko yow sa xel mii ngay am sa gis-gis yii lii di wan maanaam comme si dafa am ay mbir yooyu gis parfois sax ñu dugg ci say gént jéem ko manipule walla yooyu di la wala diw a ngi lay pexeel nangam nangam effectivement nga gis ne mi ngi lay pexeel wala yu mel noonu yow nag nga jàpp ne yàlla moo la bëgg ku la nar a def dara rek da nga ko gis ku la nara a nangam ak nangam ndekete yooyu ñoom ñoo lay influencer parce que justement ñoom dañu lay iñaane parce que bëgguñu nga évoluer spirituellement maanaam sa yoonu yàlla baax jub jag ñoom bëgguñu ko parce que dañ lay iñaane comme ni la nit mën a iñaanee am na ñu mel noonu kon jax-jaxal yi nga xam ne moom la ñuy dugal sa boppi loolu am na ci donc catégorie jinni yi nga xamante ne tamit ay seytaane maanaam seytaane lañ am na am na am na am na seytaane yi seytaane yi ñoom souvent euh, ñoom mooy mooy euh, mooy almutamarrid min ash-shayatin mooy ñi nga xamante ne dañuy fittirlu mooy seytaanul marid voilà kooku souvent bu duggee ci nit nit kooku day bëri wala boog buy fréquenter nit maanaam nit kuy lëkkaloo ak seytaane boobu day faral di di bëri lu muy dàggasante ci wàllu diine maanaam du nangu mukk atte yi yàlla tëral foo ko fekk loo indi ci lu baax ci diine moom mi ngi koy jéem a mi ngi mi ngi féttéerlu di bañ voilà voilà waaw yujaadilu fillaahi bi ghayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytaanin marid maanaam day day day day day dagg du am xam-xam bu leer ci li muy wax ci li muy défendre mais foo ko fekk maanaam du am du ko teg ci xam-xam day topp seytaane yooyu rek nga xamante ne euh, marit la ak wa yattabi'u kulla shaytaanin marid tamit loolu tamit am alquran wax na ko yattabi'u kulla shaytaanin marid wa moo kooku moom mooy mooy seytaane bi nga xam ne daa torox parce que marit mooy ku torox voilà contrairement ak maam nga gis ne contrairement ak murid murid mooy ki bëgg dem ci yàlla mais marit mooy ku torox nga gis ne benn xaraf rek benn benn maska sax la moo leen wutale moo tax léeg-léeg nit ki mën naa bëgg a nekk murit maanaam nekk ku bëgg topp ci yoonu yàlla waaye seytaane yi solo maanaam nax ko ba wan ko ne ko yow damma lañ la bindal ndekete fatxa lañ ko bindale moom moom moom marid la parce que lu tax parce que maanaam day nekk mutamarrid moom tamit day nekk kuy fittirlu ci àtte yàlla yi te loolu am na maanaam ci suñu société ku ko gis suñu société quand euh, maanaam société sénégalaise laa jublu dafa bëri ñu seytaane dugg naka noonu dafa bëri maanaam dëkk bi rek ci jëmmi boppam daa fees dell ak seytaane maanaam dafa lëndëm këris ak ay seytaane am ah nañ naan ay nitu yàlla yu fi tëdd nangam nangam noonu la bare itam ay seytaane yu fa ne maanaam loolu moo tax nga gis ñu bari bari ci ci nu ñu mën a féeteerloo ci àtte yàlla yi maanaam loo leen wax ci wàllu diine ci mbiru yàlla rek parce que seytaane yi nekk à côté tout le temps ñoo leen di gëmloo maanaam ñoom ñoo leen di bañ a nanguloo mbir mi te day day jël maanaam forme tey fi mu toll euh, kenn ci ñoom booy wax ak moom dara sax ni da gis. nga koy wax wàllu yàlla wàllu diine loolu moom moo tax am na benn point bu am solo ci booy wax nit di ko gaaralal ak yàlla yi mooy aaya alxuraan bi ngay wax aaya alxuraan bi ngay wax pour àtte woo tari ko ba pare pour seytaane bi nga xam ne moom mooy dox seen diggante di ko bloquer seytaane bi daal di daw nga mën nga wax ko lu muy tekki comme li alquran wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sooy jàng alquran sa diggante ñi gëmul te ñooñu kenn rawu ci seytaane yi dañuy def kiiraay seen diggante maanaam sa ki léegi seytaane boobu yàlla day def kiiraay sa digganteeg moom bu ko defee yow nga des ak waa ji ngay waxal boo ko defee soo taree aaya bi ba pare ba mu dégg ko seytaane bi fi puus rek nga wax li ngay wax balaa moo dellu si waat su ko defee mbir mi mën a teg ci bopp bi maanaam mu xam li ngay wax ne ah saa yi wax na dëgg de si loolu boo seetloo leen ne euh, su ñuy wax yu mel noonu da ngay gis automatiquement day percuter waa ji mais yee yàlla yee li yàllaa ko wax de te dëgg la moom kay après bu seytaane bi ñëwaatee bay jéem a defaat liggéeyam xëy na ci lay séddee wala mu bañ a séddee mais seytaane bi maanaam day day firtirlu maanaam moo tax ñu souvent ngay gis ñoo maanaam liñ gën a bañ mooy àtte yàlla dañuy wax ne pourtant ay jullit lañ de mais àtte yàlla du leen neex du tout dangay gis même booy wax àtte yàlla dañ lay mere wala ñu lay kokkali <laughs> dégg ko moom mu naan yàlla nee na <laughs> non bii vraiment kii day day day faux quoi wala kii vraiment. voilà maanaam jàpp ne da ngaa kii da da ngaa kaw kawe quoi rijee maanaam mooy ku yàq en fait ku dellu ginnaaw ku dellu ginnaaw nga am na tamit am na tamit ñi nga xamante ne euh, ci seytaane yi ñoom ñooy junuudu iblis ñoom ñooy gàngooru iblis bi moom mooy armée bi armée seytaane du seytaane yëpp nag ñoo bokk ci junóoru iblis dafa am seytaane yi bokk ci junóor mooy ñi nga xamante ne ñooñu la iblis di woor su chaque suba neneen nañ tasaaroo pour dem yàq ñooñ ñooy gàngooru iblis ñooñ ñooy junóoru iblis yeneen seytaane yi nag dañuy taxawaalu rek ay mutamarriduna lañ rek di fettirlu maanaam di jéem a yàq di dugg souvent sax dañ comme mooy rab ñu naan rab quoi mooy seytaane bu yàqu mooy jinne bu yàqu rek boo xamante ne tekkiwut lu bari amul lu mu mën a def mu lu mu dem dem ci nit ki maanaam bëgg a dund ak moom. maanaam loolu tam maanaam lu yéeme yéeme la moo tax am na jikko yu nit yu muy nekk ci nit ki jikko yu seytaane dëgg la maanaam mooy yow bëggoo lu baax maanaam rien que pour sa bopp bëggoo ko mais ñeneen ñi bu ñu am lu baax rek. ngay nekk di dox pourtant di rambaaje di di yàq di wax nit ku am dara nga iñaanee ko ko soxore ko tudd ko euh, xool ko bët bu ñaaw ba pare doo nangoo dégg dëgg di fetteeru loolu mooy jëmmi seytaane ñooñu nag la seytaane di wàcc ci ñoom te souvent nit ki mën na cee yegg ay niveau comme ni mu amee ci maqaama wilaaya noonu lay amee maqaama seytaani ya maanaam nga xamante ne Euh, nit ki day nekk koo xamante ne seytaane day sax ci moom ba moom ci jëmmi boppam mu nekk seytaane moo tax seytaane mu am ci biir nit ñi nit ci jinne yi comme ni mu am ci biir nit ñi comme ni mu amee ci biir jinne yi comme lu yent bi lu alxuraan wax li kulli nabiyyin ja'alna shayatina ja'alna aduwan shayatina al jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura yeneen boo gis defal na yàlla ne defal nañ ko ay noon yoo xamante ne ay seytaane yi jinne lañ ay seytaane yi nit lañ ak jinne shayaatinul insi wal jinni ba pare lan yuuhi ba'duhum ilaa ba'din zuxrufal qawli ghuruura dañuy déeyalante dañuy waxtaan seen biir kenn ci ñoom ku ne da ngay sa moroom di wax ak di wax ak sa moroom di ko déey ay waxu caaxaan lépp di ay wor ay illusion yi neen ay illusion yi neen lay dugal sa bopp seen waxtaan yëpp loolu la mooy zuxrufal qawli wax joo xam ne ci biti nii day taaru moo tax ñi am degré bu kawe ci seytaane jinne ci seytaane nit souvent dañuy am pédanterie bu nekk ci ñoom mooy xeetu waane ci wax maanaam boo xamante ne bu ñuy wax nii nit ku xàmmewul day foog ne kii il est extraordinaire le gars là excellent fekk yoo li muy wax yëpp ay ndax yu bàyyi la dara wéru ci ay caaxaani neen parce que justement a tax Seydina Abu Dar radiyallahu anhu ah, astaghfirullah Seydina Abu Darda radiyallahu anhu ñëw benn bés Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw ci jàkk ni mu ne ko ndax julli nga ñaari rakka mu ne ko déedéet mu ne ko jugal julli mu pare mu ne ko ndax muslu nga ci seytaane jinne yi ak ni ñi mu ne ko ah nit dafa am seytaane mu ne ko waaw seytaane nit ni mu amee seytaane jinne ni la amee ay seytaane nit te seytaane jinne yi souvent ñoom am na mbir moo xam te ne ñoom duñ ci gaaw a résister mooy tey ñoom buñ ñëwee nii nekk électron libre rek ñëw souvent duñu faral di mën a résister ci booy jàng alxuraan ak yooyu dañuy daw mais seytaane nit bi nag moom lay yabal. seytaane jinne bi day day wax yu day révéler seytaane nit bi lim bëgg li muy xalaat maanaam yu wax yi moo tax ne yu wax yu baax boobu ilaa baax ba zuxrufal xawli mooy ay wax yu rafet nii ci biti. waaye lépp xuruuraan ay naxee mbaay la maanaam ay wor la voilà te sujet bu mu dugg nag seytaane ji nit bi sujet bu mu dugg nga ni kii il est il est excellent su fekkee xamu ko mais soo xamee nag mbir mi dalay jaaxal lool nan la mën a réeree nii ak ni muy waxee te ku ko dégg jàpp na li muy wax xam-xam la voilà ay naxi rek waxi caaxaan rek ba pare day def ay construction yu baax a baax waxin yu yu tegu sauf que ci li mu ko teg lépp fondement bi galaas la du taxaw day seey du sax galaas ndax glace il faut ñu xaar jant bi ñëw pour mu seey mais comme neige la quoi kiiwu neige boobu nga xam te ne boo ko laalee def nii affaire bi. wow affaire bi seey te buy seey sa loxo sax du toq ñoom noonu lay def du tegu ci dara seytaane nit yooyu nag moo tax alxuraan minal jinnati wan naasi maanaam mu boole ci nit ñi parce que nit ñi dañuy jax-jaxal jinn dañuy jax-jaxal ci xolu nit ñi comme ni jinne yi di jax-jaxale te ñoom dañu gën a dangereux ci côté boobu parce que ñooñu ngay jàng alxuraan ak ngay kii ak yooyu ñoom ngay karak yooyu moom perturbé wu soo paree nga ñëw ñu toog ak yow mais niñ leen di xàmmee mooy yii maanaam benn bu ci nekk façon seytaane bi la dugg bu dee seytaane bu bi wax naa la ni muy mel mooy nit koo xam ne di faral di féeteeru ci ay yàlla yi nangam nangam. mais seytaane bi nga xamante ne moom ci junuudu iblis la bokk ci gàngooru iblis moom ñi nga xamante ne ñooñu dëgg dëgg dëgg ñoom dañoo maam ci nit ñi ñu mel noonu mooy ñi nga xamante ne moom la alquran wax ne qul hal unabbi'ukum ala man tanazzalat alayhi ah, ala man tanazzalat bihi shayatin tanazzalu ala kulli mu ne euh, ba pare xam nga lu yéeme dinaa ci ñëw léegi mooy li mu ci teg ci d'ailleurs moo tax saar mu tuddee ko ak sourate Shu'ara sourate Shu'ara danay wax xam nga kay ma wax la waxal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngalal gaa yi mais li yéeme mooy saar bi yëpp daf ko indi ba pare wax façon peuple yi ak seen façon yàq yi mu mel kenn ku ci nekk ak fi yàlla mu jëg yow boo xoolee aaya bi loolu rek la maam saar bi borom subhaanahu wa daal loolu la bëgg établir maanaam saar bi yëpp surtout Shu'ara ba mu jeex borom subhaanahu maanaam soo koy étudier boo ko xoolee angle boobu di ko gis di nga gis ne borom bi li muy établir ci saar bi yëpp moom mooy peuple bu nekk façon yàq yi nga xamante ne moom la gaa yi doon yàq maanaam ak ñan la moo tax da gis du parfois du étalé wu ci ra ci ci histoire bi boo seetloo du étalé wu ci histoire ñu muy nettali foofu voilà partie yu ndaw la dugal ci ñoom. mun a xam ngeen seytaane ci ñan la ñuy wàcc ci koo xam ne soskot soskat bu rëy la ba pare xolam dafa fees dell dell ak xeetu jikkoy bàkkaar yu bon yi iñaan soxor rëy ngistal déggital bëgg bëgg ku la fonk lool naw sa bopp yaakaar ne yaa gën nit ñi ñaaw njort lool naan maanaam yooyu jikko bon yooyu yëpp ñooñu ku mu dajee ci nit ki souvent moo tax da gis ku mel noonu daf ciy boole nag di mën a njabar ku mel noonu wala su ko mënul tamit mooy yéggagul ci yenn niveau yi quoi ci maqaama ji mais mi ngi ci yoon bi jikko yi yëpp dañuy nekk ci moom moo tax gis nga euh, même alxuraan bi muy wax ci seytaane la a sama wa akthar wa aktharuhumul kaazibuna la wax maanaam ñi leen di wax yu seytaane yi ñëw di leen révéler dañuy dem di mel ni kuy déglu waaye lu ëpp ci li ñuy wax ay dañuy kàcc mais xam nga lu mu ci teg wa shu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahimuuna wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun shu'araa'u yi ah, xam nga shu'araa baat bi ci boppam dañuy wax ne maanaam boo xool dafa jóge ci shi'r maanaam liy tuddee mooy poésie kon shu'ara moom mooy ñi nga xam ne ñooy def poésie bon mën nañu wax kon géwël yi ñu rafet làmmiñ wala yu mel noonu yëg-yëg baatu shu'ara dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li muy tekki dëgg dëgg pire pire mooy ñi nga xam ne ay hommes influents maanaam dañuy dañuy def trafic d'influence ñuy def trafic d'influence ko maanaam mooy dañuy nekk ni moo tax boo xoolee saar bi ñooñu lay waxal maanaam boo xoolee saar bi day wax peuple bi ñu bon ñi fa nekkoon di influencer nit ñi am ñeneen yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ne di jéem a contrecarrer influence boobu d'ailleurs parce que aussi poètes yi dañuy am influence ci biir nit ñi comme niñ ko gisee waykat yi tey fi mu toll euh, musiciens yi soo jëlee dëkk yu bari bari ci dëkk yi showbiz bi ñu nekk ci kanam mooy musiciens yi euh, boo jëlee fu mel ni suñu réew nga jël waykat yi ci côté bu ne woykat yi ci côté bu ne ñoom ñoo nekk ci stade bi gën a kawe wala buñ nekkul fi gën a kawee itam maanaam ñoom ñooy participer pour influence yu gaa yu caaxaankat yi gën a mën a sax xattaa ci milieu sëriñ si ba ci milieu sëriñ si sax boo xoolee dañuy fexe ba am ay woykat yu mën a way borom baat yu neex ñoo xamante ne ñoom fu ñu wootee gars yi dañuy bëgg del ñëw parce que way yi day neex d'abord folklore bi day bëri nit ñi mën a fekkasu bu baax kontaan pour sëriñ bi mën a mën a mën a téye nit ñi ànd maanaam mën a mën a mën a jéng nit leen pour sëriñ bi mën koo def faaw am ay waykat yu mën a way parce que su amul du mën nañ day jafe lool même attaques yu mujjee génn ñu mujjee génn sax caaxaankat yi mujjee génn sax am na ay waykat yu neex te boo seetloo ñu gën a mën a caaxaan fexe nañ ba recruter ay waykat yu mën a way parce que influence bi ñuy def ci nit yi parce que lan parce que way ni muy duggee ci ci ci nit maanaam influencer ko yëngal xolam mën koo saxal ci ci yi way way dafa extraordinaire ci buntu boobu ah. mais mais sinon saar bi du pour waykat yi kese mais ñëpp ñi nga xam dañu am ay influence yu ñuy mën def ci nit ñi ah, saar bi ñooñu lay wax mu ne yattabi'uhumul ghaawuna ñi jéng beew te réew ñooñu la ñuy topp maanaam beew te réew na ñooñu ñoom dañ leen di topp gox boo gis mooy alam tara annahum fii kulli waadin yahimuuna xanaa gisoo ni euh, dañuy màmm gox bu ne ñu ngi fay màmm di dem di dellu di dugal ci bopp nit ñi ay xalaat yu ñaaw mais dafa am beneen mbir bu bu am ci ñoom mooy façon ñi seytaane nax maanaam fi mu toll da ngay seetlu ne dafa njëkkee ci seytaane bi mais ba pare daal di wax ñi nga xam ne mooy influence ñi influencer nit ñi. te léeg-léeg politiciens yi parfois ñu dugg ci buntu boobu tamit parce que politiciens yi tamit bokk na ci mooy seen meeting yi fu ne ñu dem fa lu ne ñu kii ko wax lu ne ñu digle ko dige ko ainsi de suite. voilà sëriñ si noonu fu ne ñu dem fa façon jàng yónnee lu organiser ko pour bu fa nit ñi jógee duñ fa jëlee dara lu leen jariñ dara nga toogoon sa kër taal ab kasetu ustaas mu waxtaan 30 minutes moo ëpp doole nga toogoon ak ñoom ci seen gàmm yi wala seen màggal yi wala seen xew-xew yi pendant 6 heures de temps wala nga fanaan guddi gi yépp ba pare gëmloo gi lay gëmloo ne la boo fanaanee ay jàng def nga jaamu yàlla gi gën a màgg ana kañ ci ban texte diine la jàng bokk ci jaamu yàlla amul maanaam gis nga fa daa fanaanoo jaamu yàlla mooy day fanaanoo julli di fanaanoo si kar loolu la ñuy wax fanaanoo dundal guddi mais fanaane ay jàng loolu bu jaamu yàlla ah rawatina ñun suñu was yi ñi def mais seytaane tout le temps da ngay gis day influencer nit loolu moom moo tax mais xool leen tey coow li ñuy wax temps yi fan yi yëpp ku topp xabaar yi lan la ñuy wax góor jigéen yi ndekete nangam lu tax ñu fi am doole bi nangam nangam mais bettul kenn parce que lii mais mais kan la bett en réalité mais bettul kenn. parce que yàgg nañoo seetaan musiba yi di am yàgg nañ seetaan affaire yi di xew yàgg nañu seetaan mbir mi di mbir mi di dox. mais yàgg nañ ko seetaan kenn mënul wax tey nii mësul woon a yëg ne ndekete Sénégal am nay góor jigéen kenn mënu koo wax mais waxu mën a góor jigéen sax mais lu gën a garaw juri góor jigéen mais ñu ko gën a garawa ah, ñoom ñu ngi foofu nit ñi di leen gis suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñu def leen ay kilifa ñuy wax ci turu diine ji lu leen ne wax def ko ñeme wu leen dénoncer kenn ñemewu maanaam nangoo leen a moom moo xaru daanaka benn la bu fekkente gënt gënta garaw xaru voilà ñaata yoon lañ fi dégg ku ne diw yàlla la kii diw mooy yàlla kii mooy nangam ak yeneen ak yeneen ak yeneen dafa am yoo xam ne ñoo gën a garaaw nekk góor jigéen ah nekk góor jigéen garaaw na trop mais du tax nit génn ci lislaam de nit góor jigéen terewul nit génn ci lislaam mais diw mooy yàlla day tax nga génn ci lislaam wala diw yàlla la segam ñi ne diw mooy doomu yàlla sax tax nañu génn ci lislaam gaa yi seen bokkaale yi ñuy def non loolu sax mënoo ko tuddee bokkaale parce que bokkaale mooy nga boole yàlla ak keneen mais parfois gars yi dañ dul sax bokkaale li ñuy def mooy yàlla ci boppam lañ jël teg ko ne ne finalement du yàlla mi ñu waroon a jaamu dootul yàlla léegi diw loolu moo gën a gaaw junni yoon ñooñu waruñu leen woon bàyyi sax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy toog ci dëkk bi te dëgg ciy gis kuñ ne. daa wuute am njàngaleem daa wuuteeg njàngaleem diw sàngam seen diw kese nga gis ñu ne kooku dañ kaa war a génne dëkk bi comme niñ ko déggee fan yi benn kilifa diine ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo wuute njàngaleem diw sàngam seen diw su dëkk bi dañ maam dañoo war a toj seen kër yi génne leen dëkk bi waaw njàngaleem yeneen bi nag moom sallallahu alayhi wasallam ñi wuuteeg moom ñoom lan lañ leen war a def kenn waru leen wax dara. wala yonent bi moom sallallahu alayhi wasallam moom moom moom moom moom tekkiwul lu bari ñooñu ci seen bopp ñoom ñooy soldaaru seytaane yu mag yi seytaane nit ñi loolu ba pare mooy li nga xamante ne kenn ñemewu ko wax mais loolu feek réglé wuñ problème boobu gis nga dëkk ba yàlla xam na ne dara du fa baax lu leer laa leen wax maadaama réglé wuñ problème boobu Sénégal mooy dëkk bi dul dem abadan parce que li mën a tax mu dem mooy problème yi ñu war a régler au para déjà déjà système ni ni ni sëriñ si demee noonu ba pare am na ci ñu baax ah am na ay ay sëriñ yu baax bon même bu fekkente ne ça se raréfie te nekkuñu fi ñu bari fi ñu leen yaakaare aussi donc loolu mooy benn mais tant système boobu mi ngi dox nii élection yu jub mënul am ba ñu tànn njiit yi ñu war a fal objectivement loolu du mun ne parce que trafic d'influence bi mooy tax wa shu'ara loolu moom mooy tax parce que ñooy lobby yu mag donc loolu du mun ne bañ fal ñi war a fal poste bu nekk ñu teg fa ñan fa war a teg objectivement loolu du mun ne justice bi mënul dox parce que bu la ñoom jiw meree yow mën nañ laa jàpp tëj la ay ak kenn du wax dara mais su fekkente ne ñooñu meruñu kontaan nañ ci yow yow ku la tëj léegi ñu tëj la parce que dañuy peser yu bon yii xew comme niñ ko gisee mbër moo fi gis day làqatu ci ginnaawu sëriñ fecckat waykat boo leen gis musicien boo leen gis. collaborateur ab sëriñ la ainsi de suite caaxaan boo gis muy dox rek c'est parce que laqatu nañ ci ginnaaw ab sëriñ boo xam ne kooku mooy xaritam te kooku kilifa gu mag lay doon foofa ma ne kooku du kilifa diine kooku ci gàngooru seytaane yi la bokk boo bëggee gis seytaane nit bu taxaw xoolal kooku maanaam mbir yi c'est parce que aussi la fait que kenn ñemewu koo wax kenn ñemewul joxoon mbir mi ne mbir mi lii la loolu bokk na ci li tax problème yi di wéy xam nga alxuraan dafa ci teg ne ñooñu bokk na ci seen ay mbir wa annahum te ñoom yaquluna dañuy wax maa laa yaquluna luñ dul def gis nga léeg-léeg nga gis ci ci ñoom ku ci génn di jéem a sermonné naan sëriñ si léegi dañuy nax nit ñi dañuy kii nangam di jéem a wax mel ni kuy wax waxu dëgg te moom ci ñooñu la bokk ci loolu lay def moom ci loolu la dëkk li ñuy wax ak li ñuy def du benn. ku ci taxaw di ah waaw da ngay gis sëriñ si léegi kenn dootu leen gisati ci jàkka yi kenn du leen nangam mel ni moom si ñu ngi koy gis ci jàkka ji quoi. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne yu mel noonu la maanaam mooy xumbal gi rek loolu dafa bokk ci seytaane ni muy ni muy fi muy jaar maanaam gaa yi nga xam ne ñoom ñooy seytaane nit ñi nan la parce que lu tax ñu taxaw ci seytaane nit ñi parce que li wax ci minal jinnati wan naasi bi maanaam ci naasi boobu mais aussi il faut que ñu comprendre que noonu jullit ñi noonu nit ñi du ay jinne kese ay nit ne ñoom ñoom la seytaane di jël roofu leen solal leen mbubbam ba pare solal leen maqaamam ñoom ñu taxaw di def li ñuy def di sévir en toute impunité kenn du wax dara kenn du def dara da nga gis kuñ ci dóor sax ba mu so mais koo xamante ne day dañu wax dëkk boo xam ne wax sa xalaat. mais ngeen baal ma gis nga am na benn politicien bu fi waxoon fii nii bon ci wax joo xamante ne sax en toute réalité wax ji boo ko déggee ma boo comprendre li mu wax da ngay xam ne li mu bëgg a wax ak wax ji fa mu jëm bon c'est vrai que maanaam wax ji fi ñu ko jëmale ak fa wax ji jëm en toute réalité bëgguñu dugg ci détails yi mais en tout réalité wax jooju la tax la mu wax mais wuute na trop ak dégg-dégg yi ak interprétation yi di def ak commentaires yi parce que tout simplement moom masala bi mu wax daf koo jaawale ba pare bi mu jaawalee masala bi euh, euh, dafa li mu bëggoon a wax gaa yi gaa yi koy dégg xamuñu woon li muy wax parce que tout simplement dafa bëggoon a wane ne am na xam-xam bu muy waxee faf mu juum déjà ci masala bi ci jëmmi mbir mi mais aussi la mu wax dafa wuute te loolu noonu mu wax mooy affaire wu ndax pèlerinage bi Bakka la kii la Makka la wala Jérusalem wala yooyu maanaam mooy événement yi xew ci pèlerinage bi ren di maam ren di maam Ismaïla bi nanga ak nangam mais lool Seydi Hadji Malick ci boppam radiyallahu anhu wax na ko ci ci ci ci classe la nee na gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ne Makka ñee ne Ismaam Ismaïla la ñu doon ren di Makka la la événement yi xewe maanaam yi ñuy wax yëpp ay sànni jamraak nangam nangam kii yëpp yooyu Makka la xewe mais ñi nga xam ne dañoo jàpp ne Seydina Isxaaq la ñu rendi te loolu ay boroom xam-xam yu mag dañ koo jàpp imaam al-Qurtubi ci tafsiram loolu la dëgëral imaam euh, Ibnu Arabi radiyallahu anhu loolu la ak ñeneen ak ñeneen moom dañoo jàpp ne mbir yooyu ñuy wax Jérusalem la xewee xewewul woon Makka maanaam moom nag loolu la bëggoon a wane daal di juum ci déjà ni mu problème bi ba pare ñamuy waxal xamuñu masala bi problème yëpp foofu la ne léegi mais kooku li wax noonu même bu tey bu buñ ne woon sax kaaba ga du kii du fañ war a daje wala yooyu maam même bu ñu bu doon loolu la wax même bu fekkente ne xam comprendre nañ ni bon ay questionnement la soulever nangam du ay phrase affirmative mais ñaata yoon lañ fi dégg te moom ab sëriñ bu ñuy wax kilifa diine bu doon wax ne sànni jamra bi Euh, euh, dafa kii naka affaire dafa barbare la d'accord ci ah ne fuqaha yi ñoo ko ci yokk ci ci ci ci aji gi te kooku ay centaine de mais mën nañ ni bu amul cent mille taalibe jege na ko lu tax kooku kenn waxu ko dara. te kooku lim mën a yàq xam nga politicien bee amul benn taalibe amul taalibe ci diini ci amul. amul kenn koo xamante ne dana ko déglu mu naan ay màkka duñ fa dem ak yooyu maanaam même bu roon loolu la wax laa wax maanaam ay màkka duñ fa dem nit ñi di ko déglu amul benn taalibe rek amu ko benn rek benn taalibe kese amu ko mais kii ma lay wax nii kii mais am na ay taalibe ñoo xam ne sax mën nañ ko ci dégg seenu euh, fiptir maanaam seenu euh, fanatisme mën na leen a yóbbee ñu dem ba benn ba ba Makka sax heure sànni jamra jot ñoom ñu toog fa ñu toog ne duñ ko def parce que sëriñ bi nee na moom d'accord ci moi personnellement je suis contre loolu la wax ba pare daan ne yàlla ëpp na loolu maanaam ne dañ koy sànni seytaane yàlla ëpp na loolu moo tax dégg naa kenn ku ko tontu ci ibaadu yi ne ko mais yow boo toppee loolu yàlla ëpp na lépp parce que boo nee julli bi way naa julli nangam nangam mën nga ni yàlla ëpp na loolu kon naa bàyyi julli bi. boo naree woor ne yàlla ëpp na lii naa bàyyi woor maanaam loo bëgg a def rek daal ni yàlla ëpp na loolu ba ko maanaam bu ko bëggoon a teg ci ay yàlla ëpp na loolu kese maanaam loolu mooy ay affaire naxee bàyyi. c'est-à-dire que ay wax yoo xam ne zuxrufal xawli wax lay doon yuy taaru ci biti ay naxee bàyyi te loolu noonu dafa bëri koo ci wax àtteb diine ne yàlla bëggul lii yàlla bëggul laa yàlla day bañ ah dafa bëgg sa alal mu dagan wala yooyu mais da ngay gis Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu dane te boo xoolee lettre yi dafa bëri lu muy dellu si loolu mooy daf ne xutbu raxa maanaam euh, axe bi nga xam ne mooy axe centralu jaamu yàlla nit ñi mooy alal ju dagan nit ki sa alal ji li ngay dundee bu daganul sa jaamu yàlla ji moom booy bokk ba ko parce que amul njariñ parce que li ngay dundee li ngay lekk li ngay naan yooyu yëpp bu daganul moom saa xamal ni doo dem fenn ci yoonu yàlla première chose bi nga war a njëkk rek la mooy loolu. loolu la wax léegi yow ngeen bëgg a dégg nga ni ma mais nag sëriñ diw comme que xel mi daa rëy te boroom xam-xam la moom nee na maanaam maanaam te boroom xam-xam la yaa ko wax. moom nee na euh, affaire yi daal alal ji fi mu koy jëlee amul solo li am solo mooy bokk ci xeetu Moustapha looloo am solo du dëgg loolu du dëgg parce que yàlla naka la mën a waxee riba bon ji mu bon wax ko ci alquran rëbb ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy lekk ah naka la mën a yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci yim ci wax yëpp nettali ci yim ci gis yëpp boroom xam-xam yëpp di début à la fin ñëpp yow nga ne parce que Samba moom wax na lii kër yi Samba li mu wax dëgg la ak yeneen ak yeneen ak yeneen non c'est que boo koy topp du jeex ah. man gis naa ci koo xamante ne euh, te vidéo bu yaakaar naa yónnee wanoon naa la ko mais waa ji dafa dee dee moom. baayam nee na taalibe maanaam euh, ab ab taalibe bu amoon ndaw su bëggoon a seqal sax te takku ko maanaam moom buy dugg ci bërëb bi mu ko bëgg bi mu bi mu bi mu bëgg a moom buy dugg ci néeg bi rek ngëmam dañ koy jël ak ko ci doj moom bu duggee ba pare maanaam euh, def li muy def yëpp su su paree maanaam bu génnaatee maanaam dañ koy maanaam amul lenn lu ko ci yàlla lay toppee. dañ am ñuy doog a jëlaat ngëm gi jox ko ko. mu wax ko toog ci kanamu taalibe bi te te lii nii ci ci kër sëriñ yu mag yi lay wax amul fenn fu ma waxee ñuy wax ay ñi nga xamante ne moom mooy ñi nga xam ne mooy comme li sëñ na Cheikh di wax ñi am pantre diine déedéet këru diine lay wax. lan la wax xam nga lu waa nee na non bi mu waxee loolu rek benn waay daal ni ko euh, euh, sëñ bi nga baal ma maa daal di jaar ci sant bi daal ne ko nga baal ma. waaye sa baay de dégg naa mu ne maanaam moom mu ne voilà maanaam moo nettali loolu parce que non parce que sëriñ bi daf ñu woon euh, dafa am nitu yàlla yoo xamante ne ñoom yàlla du leen toppee dara même bu ñuy naan sàngara même bu ñuy euh, njaaloo yooyu yëpp du leen ci topp nangam nangam mu ne ko sëñ bi nga baal ma euh, daal di jaar ci sant bi ne ko sa baay dégg naa mu ne man mii de nangam bu ma bëggoon a bu ma amoon taalibe daal di wax loolu ba pare daal ne te kat képp kuy sama taalibe maanaam jigéen joo séqal jigéen jooja képp ku maanaam képp ku mu séqal ba tubaab yu weex ya ñooñu ñëpp yërmande yàllaa leen di di di di maanaam léegi yow imaginer kooku jàpp na ne maanaam yow maanaam di wër di njaaloo jàpp ne yaa ngi tasaar yërmande ak yàlla mais loolu lan moo gën a nekk seytaane maanaam loolu tey bu ñu doon wër seytaane lan moo gën a mat seytaane loolu maanaam seytaane ci jëm bi boppam sax yaakaar moom réussir loolu maanaam iblis moom ci jëm bi boppam yaakaaru mu ni réussir na gëmloo nit loolu mais gars yi ñoom yu gëmloo gëmloo lañ ko seen taalibe bañ dëm ko ah loolu moo yéeme maanaam loolu mooy seytaane nit loolu la loolu seytaane nit noonu lay mel maanaam mais nag selon niveau yi muy dañuy dem a dem a ba ñoom ñi am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom ci seen bopp ñooy jël seytaane jinne yi forcer leen dugal leen ci beneen nit te du ñemee génn daal wut yeneen i gàngooru seytaane ñu dem taxaw ci kanamu nit ki ci ci bunt bi di surveiller ndax waa ji dina génn wala dina def liggéey bi ñu ko def loo sinon ñu rey ko. yooyu tamit am na. maanaam yii en fait fukk maanaam yii nii exemple la yi ma la wax nii ay exemple la mais ku leen topp maanaam bi tatabbu ak moom wala istiqra maanaam ku topp bëgg a kii maanaam dinga nga di nga gis mais ñu bare bare bare bare bare bare te lan mooy problème bi moom mooy yu bari ci yi ñuy wax nii ibaadu yi dong dong dong la ñuy gis ñu koy dénoncer ñoom buñ ko waxee dañu ne dañuy contre parce que ñoom dañu contre tarixa yi de toute façon nangam nangam nangam nangam mais dëgg lañ wax mais même buñ ko contrer dëgg lañ wax sauf que dañuy foog ne tasawuf ci jëmmi boppam moo mel maanaam ñoom foofu la ñuy juume bu fekkente ne gisuñu exemple bu baax ci waa tasawuf nan lañu man nan nga la ngeen mën a gëmloo ne maanaam mbir mi du ci jëmmi tasawuf problème bi tamit foofu la nekke mais ay toj toj yu toj toj toj toj toj toj toj toj ay caaxaan ni neen su bàggoon guddeeg bëccëg voilà kon façon seytaane seytaane yam am na ci ñuy wax xarin dañ koy tënk kooku day ànd ak nit ki moom depuis naissance am comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi nit ki bu juddoo maanaam bu tàccoo rek dafa am seytaane bu ñëw nekk ak moom voilà bu ñëwee moom ci wàllu càmmooñu nit ki lay nekke seytaane maanaam malaaka bi nekk ci wàllu ndeyjooru xolam mais ñoom seytaane yi d'ailleurs seytaane il faut ñu comprendre maanaam même beneen seytaane bi maanaam tey par exemple gis nga ki doon wax loolu sànq liñ maanaam ñii ñu doon wax yépp ne discours yu yu garaaw yi ñu doon yi ñuy wax yëpp amul kenn ci ñoom ku ci jàpp loxol kenn ne ko par force da ngay mel ni ma meloon wala nangay bëgg li ma bëgg wala da ngay gëm li ma gëm amul ci discours yi rek lañuy toog bi jéem a ndax nit ñi di dugg ci bopp nit ñi di ci dox maanaam mooy yu was yu su fi su rek la ñuy def amul leneen amul amul incitation amul beneen mbir bu ñuy def instité rek lañ lay def hatta iblis bu yowmal qiyaamee loolu la leen di wax maa ana bi musrixikum wa antum bi musrixi innama da'awtukum fastajabtum li dama leen a woo ngeen wuyu man nekk forcé wu ma leen ci dara yéen forcé woo leen ma ci dara voilà dama leen doon xelal kese ne leen lii ak lii ak lii ngeen nangul li ma leen wax moo tax parce que gars yi dañuy bëgg ah euh, euh, euh, naka la ko dañ naan rabbana ja'al alladhina adallana min al jinni wal insi tahta aqdamina liyakuna min al asfalina ah yow yow suñu borom parce que gars bu ñu demee safara loolu la ñuy wax yow suñu borom jëlal arina alladhina adallana rabbana arina alladhina adallana min al jinni wal insi yàlla wan ñu ñi nga xam ne ñooñu sànkoon ci jinne ak nit ñi bu ko defee àq allahuma taxta aqdamina ñu def leen ci suñu ron tànk yi waaw suñ bëggee dóor maajoor yi mën leen a këdd bu baax fayu li yakuna min al-asfalin su ko defee ñoom ñu nekk ci ñi gën a suufee ci biir sawara parce que gaa yooyu ñooñu sànk mais problème bi fi mu nekkee mooy li tax loolu du jàppandi mooy ne amul kenn en aucun aucun moment ku leen forcer dañ leen inciter kese voilà xam nga seytaane bi ni muy def mooy exactement keroog bi xaw ma am na ku ma ko doon laaj maa ngi ko koy wax expliquer ci par rapport ak kii bi ah yaakaar naa seen duura par rapport ak maanaam gis nga démarcheur bi maanaam ci di ñëw pour jaay produit bi. léeg-léeg nga gis leen ñu ñëw ne la wala man maay NJ wala maay ENI wala man maay SFR wala man maay jaay na ah wala man damay jaay ay produits nangam nangam day ñëw wala contrat bi ne la wala gis nga contrat baa ngi ni du la bàyyi nga liir ko mais nag waaye contrat baa ngi nii gis nga am na ay avantage nangam nangam ne waaye boo xam nga nga signé parfois mu gëmloo ne la. en fait yow soo signé wul affaire bi moom en fait finalement liggéeyam bi muy am amu ci dara donc euh, par ko jéem la jaar ci sentiment par compassion nga signé. wala mu jaar loola maanaam dina fexe daal en tout cas yow ba nga signé mais mënu la forcer jël sa loxo bi teg ko ci fi ñuy signé baax na kii bind bind sa tur fële loolu du ko def. da ngay naan voilà. tey suba valable. voilà voilà wala yu mel noonu di dina la inciter temps ci ay mbir yoo xamante ne. maanaam pour nga signer contrat bi léegi nag yow yaay signer wala nga bañ a signer du la dóor pour nga signer du la forcer pour nga signer du la def loo dara pour nga signer mais nag boo xësee ba signer jeex na amul dellu ginnaaw seytaane exactement noonu lay def amul leneen lu muy def ci yow voilà mën na la jaay ay jaar ay sentiment mën na la jaar ci tiital la comme li Alxuraan wax innama zalikumu shaytaanu yuxawwifu awliyaa falaa taxaafuhum wa xaafuuni in kuntum mu'minin seytaane bii daal seen seytaane gis ngeen seytaane mii amul leneen lu muy def lu dul lan di tiitloo ay farandoom seytaane noonu rek la def moom gaayam yi xam nga yàlla yàlla day bégloo gaayam yi maanaam di leen inciter pour ñu ñëw ci moom mais seytaane day ragalloo gaayam yi daleen di tiital da di xëbal seytaane moom noonu lay def voilà day tiital gaa yi way lii soo ko deful xam nga li la ci mën a fekk xam nga nangam tout ça boo moytuwul nangam nangam moom yooyu lay def moo tax ñu naan la way boo ci bëggee xas xam nga xam nga affaire kii contrat yeeg rab yi ñoom boo ci xasee ba dugg ba fa ak jinne yi gars yi di am pacte ak jinne yooyu boo ci xasee ba dugg xam nga boo ci bëggee génn tam ñu yàqal la tam ñu def la lii nangam nangam loolu moom moo tax comme ñoo la ci dugal après boo duggee nag dalay gëmloo ne la mënoo génn maanaam mooy comme tamit yu bëree bëri ci ay groupe yu yu nëbbatu yi la monde obscur là ñu bëree bëri tamit loolu la ñuy wax naan way mbooloo sàngam moom ku ci xas ba dugg dootoo ci mën a génn parce que nangam nangam jaaykatu dorog yi noonu trafiquant yi boo ci xësee ba dugg moom boo bëggee génn dañ lay doo dañuy décharger sa kaw douze voilà <laughs> nga daal jeexal wala yu mel noonu. yooyu lañuy dugal sa bopp bi seytaane noonu bokk na ci ni muy incite ni muy naxee nit ñi ak naan bu ñu la digalee dara fokk nga nangoo nangam nangam wala nit ki am rab ñu gëmloo ko ne ko il faut mu dem ci ndëpp yi wala ci tuur yi parce que foofu rek la mën a wéri maanaam yooyu yëpp ay ay processus seytaane la parfois day jaar ci seytaane jinne mais parfois day jaar ci seytaane nit mais xarin bi mooy ki dëkk nit ki kooku bu koy inciter euh, kooku rôlam lenn rek la mooy nit ki bu juddoo ba ba ni mu deewee day dëkk ak moom moom loolu rek kay rôlam sauf que moom di loraatee di gaañaatee di def nangam ak yooyu déedéet mais nag nit ki moo tax su bàyyee di tudd yàlla di sikkar bàyyi jëfe ji mu war a jëfe alxuraan ak sunna te moom mooy ak zikru voilà comme ne wa man yu'rid an dhikr wa man yu'rid an dhikrina nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa yasuddunahum 'ani sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qalu qala ya laytana ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin wa lan yanfa'uhum al-yawma idh zalamu annahum fil 'adhabi al-muhin aw annahum fil 'adhabi mushtarikun afa anta tusmi'u summa aw tahdil umma man kaana fi dalalin mubiin alxuraan ne képp koo xam ne da ngaa dumóoyu sama alxuraan ak sunna gi fàttin ko di tudd yàlla di delluwaat ci yàlla bàyyi xel yàlla loolu ku ko dumóoyu seytaane moom la ñuy jël nga maanaam boolee la ak moom muy muy sa sa sa sa dëkkandoo xarin boobu mooy kii parce que xarin mooy day lëkkaloo ak yow maanaam day ngeen di nekk comme comme si ne dañ leen a chaîne dañ leen a enchaîner ñaar mënoo leen tàqali ko mais ñoom ñoo ñoo lay dummóoyuloo nag yoon wu baax wi mais nga foog ne yaa ngi ci yoon wu baax wi moo tax xarin boobu bii bii Alxuraan di wax fii mën na nekk xarin bi mais mën na nekk yeneen i xeetu seytaane yi nga xamante ne ñoom ñooy lëkkaloo nit ki muy seytaane jinne yi ak nit ñi nag dañ lay gëmloo ne la saa waay yaa ngi ci yoon baax wi sànq nañ la bu yàgg du mooy nu lañ wan nañ la leneen ba keroog ngay yegg nag am na ñoo xam ne jàpp nañ ni fi mu toll buñ xësee ba jël wird baax na lu leen neex mën nañ koo def parce que seytaane nekk na ñoom am ñoo xam ne jàpp nañ ni buñ xësee ba jébbalu jeex na seen affaire baax na fi mu lu ne mën nañ koo def am na ñoo xam ne jàpp nañ ne am na ñoo xam ne jàpp nañ ne am ñoo xam ne jàpp nañ ne ku nekk la nga jàpp waaye lenn rek a wóor te loolu mooy li nga xam ne sikk nekku ci li lii am di wax li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di loolu rek a leer ne ku ci tënku yaa ngi ci lu baax yeneen yi ci des yépp ay naxee mbaay rek waaw Euh, xam naa dañu yem foofu incha allah hmm, parce que gis nañu kon seytaane boobu gis nañu voilà jinne nit bi jinne euh, seytaane bi kii bi xarin bi junudu iblis tamit gisoon nañu ñun maanaam mooy gàngooram boobu ñu yabal tous les jours ñu xëy di dem et que voilà allah xam naa jotaay bi di ñëw ci la jeexale maanaam. ci bunt yi nga xam ne moom la seytaane yi souvent di jaar maanaam à part yi ñu jot a yi nga xamante ne moom la ñuy naxee nit ñi wala façon bi nga xamante ne moom lay influencer nit ki gëmloo ko ay mbir yoo xamante ne amul voilà xattaa ñi nga xamante ne dañuy bokkaale wan ji leen di wan ne leen adduna dafa rëy dafa lii dafa laa wala biddiw yi dañoo ngand biddiw yi dañoo mel nii tàkk-tàkk xoolal ni mu amee doole xoolal ni muy def wala ndox après nag ba mu gëm loolu ba gëm nii kii dafa am influence mu gëm ko loolu léegi nag mu doog ko gëm loolu ko léegi nag yàlla la il faut nga jaamu maanaam parce que pas pas la du ko wan ñëw rek mais déedéet da koy wan merveille yi ci ne ba pare ba mu gis merveille yi mu doog ko wan ne ko léegi yàlla la mu def na koo jaamu moom mu jaamu ko ay gaayam yi tamit day jël nit ko influence peuple bi nag pour mu def ko mooy mooy ñu doon rek léegi voilà les les gars yor voilà dégg naa si temps yële tuuti bàyyi leen trafic d'influence trafic d'influence baaxul wax dëgg nag yàlla na yàlla xam naa jotaay bi ñëw mais dinañ ñëw ci yeneen yi tamit façon yi ni muy meloo ni muy kiiwee voilà insha allah taala voilà yàlla na yàlla Hmm? waaw en fait point boobu tam point bu am am solo la. bokk na ci li tax maandu ci yenn mbir yi am solo te surtout bon dans le sens abstenir wu ci. maanaam bañ am maanaam am tawakkuf daal maanaam xam ne bàyyi mbir yëpp ci yàlla maanaam loolu moom moo tax ñun mënuñu àtte kenn ne day dem safara wala mi ngi àjjana ñun li mën a àtte mooy ne ci suñu gis-gis diw jullit la wala diw yéefér la te ci kaw loolu ci lañu koy àttee ñu defal ko li ñuy defal jullit ñi wala ñu bañ koo defal li ñuy defal jullit ñi sauf que euh, parce que dafa am mbir moo xamante ne maanaam seytaane yi effet bi ñuy am ci nit ñi dafa am loo xamante ne moom moo ko am maanaam seytaane bi ci boppam maanaam euh, maanaam nit ki ci boppam dafa am responsabilité mbiru parce que seytaane da ko incité kese seytaane daf ko incité muy def loolu mais am na ñoo xam ne imaginer ki nga xamante ne masalan dañ kaa liggéey muy sàcc rek loolu lañ ko kaa liggéey liggéey boo xam ne day sàcc rek bi daal ko muy sàcc di sàcc di sàcc di sàcc di sàcc di sàcc di sàcc mu nekk ku bon wala yu mel noonu wala ñu liggéey ko pour muy def yu bon di def yu bon di def di tux di nangam maanaam tux tux maanaam bu dëgër bi laa wax quoi voilà di def yi nekk di yeneen ak yeneen maanaam <laughs> imagine nga kooku noonu sûrement bu dee dañ ko liggéey part de responsabilité am du engagé wu maanaam responsabilité am du engagé wu comme ki nga xamante ne maanaam yamul ak ki nga xamante ne moom daf ko def parce que dañ ko incité dafa am ay àndandoo yu bon kese yu mu doon nekkal ñuy tox wala yooyu ñooñu influencé ko ba mu nekk ku bon ñoom bu ñu demee ci kanam yàlla seen part de responsabilité ñoom róowuñ loolu moom moo tax tamit euh, yooyu yëpp mat a bàyyi xel quoi voilà ci bunt boobu noonu moo tax affaire yi dafa am tamit kii mais seytaane bi moom ci jëmmi boobu bien sûr ñoom comme ñoom ñoo def lu gën a bon maanaam ñoom ñoo njëkkee maanaam ñoom ñooy influence parce que nit ku def lu bon nit ku njëkke lu bon maanaam wala jinne bu njëkkee lu bon ba tax ñeneen ñi roy ko effectivement kooku gën a réy li parce que moom day am boppam ba pare am gosu mboolem ñi xam ne ñoom la sànq. mais comme tamit ni nga xamante ne kii njëkkee lu baax noonu la mel moom day am bosam tuyaabaam moom mais ba pare day am ah tuyaaba yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko topp ci lu baax loolu voilà. mais euh, ki nga xam ne dañ kaa liggéey par exemple mu dof di tux fekk dafa dof wala yooyu nekk ci ay caaxaan nekk yooyu wala yooyu mais kooku wala ki liggéey muy wax wax ju ñaaw di def lu ñaaw di kii ak di maanaam yooyu yëpp kooku influence boobu noonu liggéey bi am ci moom mbir moom dañ koy bàyyeeg ci kanamu yàlla parce que du moom maanaam du moom mais loolu mooy su dee liggéey bi daa jàpp. parce que bu liggéey bi jàpp moom du ko def léegi nag loolu tam bokk na ci li tax mu jafe ngay ngay xam part de bi souvent lool pour xàmmee ko il faut nga dajale ay affaires yu bëree bëri pour xam ne kii non kii li muy def tayu ko maa il faut que mu am vraiment lu bëri yooyu dajale ko wallahu ta'ala